c'est ça qui est compliqué moo tax c'est très simple nga taxaw rek naan waa Makka dañoo war a organiser affaire bi nag loolu yow yaa koy wax parce que yow da ko nekkoo ci organisation moo tax waaw yow <laughs> ëllëg ko xamul organisation la mais du ma ne manu nekk de mais loolu c'est très jafe surtout jamono joo xam ne li ma wax ne foofu lépp luy incivilité ci monde bi dafay dajale dafay dajale façon ñàkkuk teggin bu nekk police bi da koy war di jàmmaarloo war a xool nan lay régler affaire yi waaw yooyu teg ne fii bu fi kenn jaar xëcc kii yi tu yooyu police yi teg bu accident amee fenn comme xëcc fenn ay ay kii teg tëru xaw ma lan cour de xaw ma lan ne fii bu kenn kii fii nga yëkk gars yi xool gis police bi xaw wane gannaaw rek ñu xëcc ko rek dugg waaye loolu loolu loolu ci ma man euh, euh, temps bu nekk nga teg ko police manu la nekk waaw loolu tamit euh, nañ ciy bàyyi xel waaw loolu wallahu taala alam <coughs> dañ ciy xame tamit wax nañ ko sànq taxyirul munkar boo gisee munkar yeneen saa saa ne ku gis munkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ku gis lu dul noonu na ko soppee ak loxoom ak bu ko manul làmmeñam bu ko manul na ko metti looloo gën a metti xam gaa mooy li gën a néew hmm? ci wàllu luy wane ngëm yàlla gu nekk ci xolu nit ki mooy loolu yeneen saa salaam li mu man la def mooy wëlbati boppu al-Fadl ibn Abbas waaw ci loxo la ko defee waaw parce man na loolu waaye bu dee manoo ko yemal ci waxa ah. du ku nekk man loolu am na koo xam boo ko defee xëcc kii wëlbati ko nii bu dee ku xaw a tàng sax te nga def ko noonu rek mu perso tëb gaa yi gaa yi léegi dañu walla iyaazu billaah hmm? eh, loolu kon lu am solo la am na leneen lees ciy jànge ah imaam al-Hafiz abu abu Umar ibn Abdul Barr dëkkoon fii ci l'Espagne <laughs> Andalousie bopp ah que Espagne yàggul Andalus dafa yàgg <laughs> léegi mu ne eh, ah suñu mbokk yi de muy Maliki yi rahmatullah alayhim dañuy tegtaloo ci xadiis bii que ne ndaw si mën naa aji moom kese même bu dee àndul ak zo mahramam ndax yeneen saa sam dana ndaw si hujji an abi bi mu ne ko ndax sama baay explique ko li tax manula aji eh, est ce que naa ko ajal mu ne ko ajalal sa baay ñu ne. te waxu ko ne ko ah bu dee ne da ngaa am zu mahram waxu ko waaye imaam al ibn Abd al loolu moom dëgërul de wa hada laysa bil qawi min ad-dalil lii suñu mbokk yi la bon loolu xam nga gisoon nañ ko euh, euh, euh, ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ak jigéen moom pour mu aji il faut daa bokk ci man gi mu am mu ànd ak koc armalam quant à Maliki yéeg ànd ak ñoom ñoom ñu ne non bu dee am na compagnonnage bu sûr ñi muy àndal wóor na jarul muy ànd ak loolu taxoon nañ ci yu taxaw ci xadiis Seydina Adi ibn Xaatim bi bi yeneen saa sam doon wax naan dara euh, la in bi ka xayaa bu sa fan guddee di gis ndaw si mu jóge Xiira la grande métropole ba nekk ca frontière Kesrowe fële ca bilaadu Perse ñëw boo tawaaf Kaaba gi du am dara lu muy ragal bu amee lu muy ragal xanaa gàtt yi mu yor wala yooyu till ci ciy ragal mooy sécurité lay am ñu ne loolu yeneen saa sam di wax ne loolu dina xew day wane loolu mën na nekk bon gis nañ ñeneen ñi li leen tontu ah ñu leen non non non loolu ne loolu day am est-ce que day tekki ne loolu loolu la war a demee voilà bon loolu jaruñoo ñoo tax léegi mais sauf que tegtaloo ci loolu ci hadis bii la imaam Ibn Abdul Bar ne loolu dëgërul de li anna al ilma daal maa nutiqa bi laa maa sukitaan ndax li ñu xam xam-xam mooy li nga xam ne yeneen saa sam da wax mu leer waaye nekk loo xam ne dañ cee noppi. tey yonent saa bu dee côté euh, euh, jigéen buy tukki ngir loolu wax na lu leer nañ laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxir tusaafira illaa ma'a dhi mahram aw zawj ndax wax na lu leer ne daganul ci benn jigéen muy bu gëm yàlla ak bés pénc muy tukki lu dul ay ànd ak ko armaalam wala borom këram muy hadith muttafaqun alayhi boobu waaye loolu de façon bañ koy waxoon nañ la malgré tout mooy tegtaloo ci fii nii lañ la bëgg la la bëgg a wax mais. insha allah loolu Maliki wax moo gën a dëgër mooy affaire bi li am solo mooy compagnonnage toujours bu dee ni ñooy wóor na fitna ji deñ na am na ñu wóor compagnie bu wóor ànd ak ay ñoo xam ne comme comme délégation sénégalaise yeeg yooyu nga xam ne dañuy dem aj yi yëg yu mel noonu wala sax ab avion boo xam ne affaire yi c'est tellement sûr ña way loolu euh, insha allah loolu lu mën a nekk la wallahu taala alam waaye it bokk na liñ ciy jànge mooy nit ki daa war di rafetal ci ay ñaari waajuram gis nga ndaw si dafa yitteel ay waajuram waajuram baayam da ko yitteel def jiw ci moom waaw wat eh, eh, eh, moo tax mu laaj ko di yitteeloo seen mbir lépp loo xam ne maslaxa la ci wàllu diine wàllu àddina tamit boo leen mën a defal nga defal leen ko rawatina yu mel nii ak tamit bu dee ak bor bu ñu am nga man ci dara demal nga defal leen ko voilà demal nga utal nga nga fayal leen seen bor loolu tamit daa am solo quoi ak di leen liggéeyal ak tamit di dépenser ci ñoom waaw loo xamante ne nii ci lu cadre dans le cadre du dagan euh, insha allah bien sûr waaw loolu la daa nekk loo xam ne lu ama am solo la lu ñuy jàngi fii euh, léegi euh, fii nag am na yenn mais xadiisu Abu Razim bi ñu la doon wax ne mu ngi ñëw ci kat bii di ñëw insha allah muy kii lakit ibn Amir di Laqit ibn Sabira foofu xam nga wax nañ la ko sànq ne yeneen saa sam da cee boole ne wax tamit na def umra voilà hadis nag daa am lenn ci borom xam-xam yi ñu naan hadis bi dañ ciy jàng que ne du farata parce que ndaw si bi mu waxee li mu laajal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne faridatallahi fi naasi lil hajj ala naasi loolu mooy ci kii la aj la waaw. waaw inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adraka hajj la wax waxul umra kon ñu xamante ne kon umra du farata mais bon <laughs> mais loolu euh, ñeneen ñi dañu koy bañ comme imam ahmad rahmatullah alayhi euh, waxoon na ne shafi'i yi ak hanbali yi ñoo jàpp ne loolu farata la voilà umra waajib la dafa war te ñoom bokk na li ñuy tegtaloo mooy hadisu abu razin bii ñëw waaw moo imam ahmad ne man masumaa gis gisuma lu gën a baax lu gën a dëgër loo xam ne luy wax ci waru umra boobu waaw ndax dane ko bimu laajee comme li naw si laaj inna abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajj wala al-umra wala al-umra dane sama baay de daa mage lool manul um, manul aj te manul umra te manula wala zaan manula toog ci waruwaay mu ne ko fa qaala yoon saa sam ne ko hujja an kabir ajalal sa baay te nga umra sa baay kon bon Euh, <laughs> le fait que tudd ko kon alxasamiya fii mooy dañ naan la tudd nañ ko ci hadis Abu Razin de même bu nee ni ñun dëgëruñ lool wax naa la sànq yaa ngi may artu man la bàyyil bañ agsi foofu lii c'est juste nekkul ne lii woy sama mazhab kese voilà léegi bu lépp loo xam ne daal lu koy dëgëral la même bu dee ne bon ci biti nii day jafe ñu ñu ñu ñu mu nekk lu koy dëgëral ñu ne baax na déedéet voilà c'est c'est c'est l'objectivité te loolu mooy xam-xam tamit waaw man lii laa gën a dëgër fi man tekkiwul ne la lépp dalil bu ñu indi rek luy xaw a dëgëraloon même bu deenee ci biti dëgërul ñu bëgg koo layale loolu déedéet mbir yi wanu la demee noonu insha allahu tabaraka wa taala eh? kon nag eh, leneen loo xamante ne nii eh? Ah, lu ñuy ci jànge la imaam al-Hafiz ibn ah, ibn Hajar mu ne kii al imaam ibn Abdul Barr non al imaam ah, ibn al-Arabi nee na hadiisu al-Xasamiya bii de cosaanam lu ñu dëppoo la hmm, aslun muttafaqun ala sihhatihi muttafaqun ala sihhatihi fi al-hajj xaarijun an al-qaa'idati al-mustaqirra fi ash-shari'a min anna hu laysa lil insani illa ma sa'a rifqan min allahi taala fi istidraki ma farrata fihi al mar bi waladihi wa malihi mu ne cosaan la boo xam ne ak wéram ñëpp ci d'accord ci wàllu aj waaw mooy kene dafa génn ci règle yi nga xam ne moom moo sax ci sharia kene nit ki li mu def lay am waaw wa an laysa lil insani illa ma saa te nit ki du am lu dul li nga xam ne moom la fàggu moom la dox euh, bon loolu après <laughs> mooy loolu xam nga loolu yemul ci euh, suñu xeet bi suñu borom defaluñu loolu kese du yow li nga def mubasharatan kese ngay jariñoo léeg-léeg nit ñi def leneen yow nga koy ay yiw yéene la ko defal la ko nga koy jariñoo waaw moo tax euh, mu ne li nga xam ne nit ki borom bi ci ngëneelam la def nit ki mën a dab dab dabal li nga xamante ne da ci gàttañ lu woon ci ay jëf yu baax jaare ko ci doomam wala alalam nga xam ne comme li nga xam ne nit ki bu doon daa waroon a man a aj waaye muy yéexantu di ba ak magi dugg ko ba mënatul ñu ne ko waa léegi bu boobaa nag na la ko sa doom defal mu mel ni loolu mu gàttañ lu woon da koo dab dabaatal waaye imaam alxaas mu ne watu uqiba bi annahu yumkinu an yadxula fi umumi saaya ne loolu day bokk ci li mu jëf waaw waaw ndax aaya boobu euh, euh, euh, loolu de toute façon tekkiwul lool kese ah te ne nit ki loo kese gis nañ ne yonent saa salaam nee na idaa maata abdu inqata ibnu adam inqata amaluhu illa min ihda salah nit ki bu faatoo léppam loo xamante ne ay jëfam la day dog ba mu des ñett waaw loo xamante ni te loolu waxoon nañ la loolu mooy xam-xam bu mu fi bàyyi woon bu nit ñi jariñoo ah, ah wala loo xam ne doom ju koy ah, euh, ñaanal bu baax wala sarax boo xam ne dafa defoon boo xam ne njariñ ja di waaw doom ji eh, loolu te tamit nit ki tamit gisoon nañ ak est ñaanal nit comme ku faatu xam nga boo ko ñaanalee loolu est-ce que loolu moo ko fàggu fàggu ko ah. waaw nit man naa ñëw sax kàccoon mais mu faatu mais jullit la ngeen ñaanal ko borom bi nangu ñaan gi mooy ñaan nga jariñ na ko ak yeneen ak yeneen. yoo xamante ni te lii nii mooy euh, euh, moo tax mu ne boroom xam-xam nag dañ ne ko bon dañu ne loolu bon euh, lu ñu mën a seetaat la ko waaw quoi xam jooju parce que affaire yooyu nit ki daa nekk loo xamante ne nii illa ma saa heureusement que suñu charia bi yamul noonu te tamit mooy li ko loolu li ci génn dafa bari luy wane ne loolu illa ma saa jooju euh, nit ki jullit bi euh, moom day mën a am yeneen yoo xam ne du effectivement moom moo ko fàggu directement voilà ndax loolu moo tax nit mën nga jàng dara yéene ko diw yool bi dem ci moom voilà wala nga saraxe yéene ko ko yu mel noonu loolu lépp day mën a nekk wallahu taala alam hmm? te eh, eh, alhamdulillah eh, loolu tamit lu ama am solo la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu xam naa man na ñaayam ni hmm? waaye leneen luñ ciy jànge imaam al-Hafiz mu ngi koy kene xadis bi dañ ciy jànge wa fi lxaditi aidan an niyabatu fi suali an il ilmi hatta min al mar'a bi jànge mooy possibilité euh, am laajub diine nga jox kenn am ko la ko laajal yow nga bañ ko laaj directement te loolu gisoon nañ xadis yi bon tuddoon nañ ko Seydina Ali ibn Abi Talib bi nga xam ne dane kuntu rajulan mazaa man dama ne woon góor goo xam ne dama bari woon lu ma doon gis mag yi waaw saa bu gisoon mag yu nag mooy euh, Euh, ndox mu sew moomu di génn ci pëyu góor ki bu dee ne jigéen ki tamit da koy gis bu dee ne day xalaat ci wàllu sëy ak yu mel noonu euh, nga xam ne wala buy commencer euh, di laata muy commencer sëy di flirter di raay ak yu mel noonu mu am lu mu yëg léeg-léeg day ndox mu sew moo xam ne boo seetloo cëram wala te mën na ko sax bañ a sentir mu ne man loolu daa bari woon lu mu génn ci man léegi nag ma digal al miqdaad ibn al aswad bi ibn amr euh, euh, radiyallahu anhu mu laaj ma yoneen saa salaam waaw loolu kon mooy laajul directement ndax lan li makaanati ibnatihi inda indi ndax euh, bon doomam jigéen man maa koy dencoon sayyidina ali di sayyidatu fatima al batul sayyidatu nisaa al alamin radiyallahu ta'ala anil jami' voilà kon loolu mooy fii dañ koy jàng mooy baayam du baayam moo ñëw laaj loolu la la bëgg wax fii mooy ndaw si du baay ji moo ñëw laaj moom moo laaj inna abi ah yeneen saa saa man de sama baay inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira waaw après mu laaj voilà loolu mooy possibilité euh, góor jigéen laajal ko c'est pas que góor laa góor may laajal jigéen laa jigéen a may laajal déedéet jigéen ñi man na gis koo xam ne xam na ne kii xam na ni muy laajee te tamit euh, euh, takkoon ak sëriñ bi te bu ko laajalee moo gën a leer keneen ab jigéen di ko laajal ku walla keneen mu ne ko man de damaa amoonub laaj bindu ko SMS boo xam ne bu naa bu ngeen bu ñëwee ci oustaz tey insha allah bu cours bi jeexee euh, série mooy phase masala réponse euh, tontu laaj yi boo ma mënee laajal lii loolu mën naa nekk voilà loolu lu amaan solo quoi loolu mën a nekk la hmm? eh? loolu lu mën a nekk quoi waaw Eh? wallahu taala alam kon eh, eh, ci kaw noonu dañ ciy gis tamit mooy leneen loo xam ne waxoon nañ ko xadis boo xam ne dañ ko gis waxoon gisoon nañ ko mais dañ ne woon dañ ciy mooy xadis Ibn Abbas bi mille deux cent quatre-vingt-deux ñun ñu ngi ci mille deux cent soixante-dix-neuf mooy nit boo gisee nitu boroom xam-xam boroom xam-xam pour profiter la waaw boroom xam-xam c'est pas pour barkeelu pour raay nit yàlla c'est pas pour barkeelu raay voilà kii ëf nàngam mu jeex déedéet ngir jariñoo xam-xam bi ko yàlla defal cell te gi ko yàlla defal yow nga fexe tuuf ci loolu waaw boo melul ni moom it am ci lu yiw googu lu bari gis nga ndaw si bi mu gisee ren saa dafa profité laaj bu laaj waaw dafa profité li nga xamante ne masala la bu am mu laaj ko ki jara laaj ñun dañuy nekk boroom xam-xam yàgg nañ ko fi wax waxati ko au lieu ñu profité ñuy waxtaane làmb ja nit ñoo xam ne fu ñu dajee politique la ñuy waxtaane waaw fu ñu dajee politique wala sëriñ si voilà ñoom baaxuñu nangam nangam saay loolu bariwul njariñ <laughs> waaw te léeg-léeg ci cadre jëw nga dugg ñoo xam ne ñoom du ñu la baala ah. yow léeg-léeg pour que xa du du nan nga leen di gisee rek ba daan leen jéggal ma rek loolu problème la wax leen loo xam ne dina leen jariñ boroom xam-xam bi waxoon naa li dina ñàng nag mooy boroom xam-xam ba moom far nag participer ca yëf ya nag ca débat bu mondain ba waaw ñooñu jariñoo wuñu li ñu war a jariñoo saxaaba yi buñ ñëw nag yonent bi saa saam gisoon nañ Abu Razin Abu muy euh, euh, Laqit ibn Sabira bi mu ne dama ñëwoon nag euh, gisoon nañ baligh fil istinshaq asbigh al wudu wa khallil bayna al asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman waaw gis nañ ko keroog bu yàggul te mooy moom la ñuy gis xadisam bii di ñëw muy Abu Razin al-Uqayli di Laqit ibn Sabira wala Laqit ibn Amir ibn Sabira comme ni imam at-Tirmidhi di wax rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu anhu bi mu ñëw ñu ñëw këram fekkuñu ko fa fekk Sayyidatu Aisha mu dalal leen daal di leen teral yeneen sallallahu alayhi wa ak si ne leen ah baa bokk ngeen dara ñu ne waaw nee na may waxtaan ak yeneen sallallahu alayhi di waxtaan ak moom ci sama ne ko ah man de yeneen sallallahu alayhi wa man de dama am soxna soo xam ne yii lam nañu kooku làmmañ mi yeneen saa salaam mu ne ko ah talliqa ah, kon bàyyi ko wàcc ko <laughs> ah yeneen saa salaam ah ah sama sama ànd ak moom daa yàgg te naa ci moom doom mu ne kon waar ko <laughs> après waxutaale wul lool kese ndax problème famille yàlla loolu da nga ko mën a mën waxtaanee ak sa sa sa sa ab sëriñ wax naa la à condition mu nekk koo xam ne daa am euh, euh, néegu biir mën a denc secret bañ di ko divulguer ji waaye bi mu paree ci loolu la dana ko akhbirni anil wudu yemul ci loolu kese taxul na tamit sëriñ bi yow problème yi nga am sa kër wala yi nga xam ne da ci sa wàllu àddina la yow loolu bu ko wax waxuñ la loolu ah waaw mu xelal la ci wax la li nga xam ne amaana loolu moo gën nga doxale ko loolu kay loolu loolu ci la àddina bii rek ñëwaat ah. ñëwuñu àjjana ah. non non non ñu ngi àddina fii dañ fiy dund te ku fi nekk di dund am na problème yoo xam ne borom bi loolu la teg yoo xam ne moom mu neex la mu naqari lay xew. léegi nag en tant que taalibe léeg-léeg di nga am problème mu nan laa ciy génne loolu nga gis koo xam ne boro xelam am na xam-xam am na xel am na yeewute am na tamit néegu biir nga ñëw waxtaan ceeg moom loolu lu baax la tamit ci wàllu diine dàqantewul ak waa ci mu ngi wax sëñ bi amul solo bañ am solo waaw mu ñëw wax ak moom ci wàllu euh, problème familial am man de sama soxna si yii laan nañu yeneen saa salaam te <laughs> ndaw soos bu waxee problème am mais nekkuloon di waxtaane lool kese après mu ne ko nag axbirni anil wudu waaw yeneen saa salaam doo ma xabaare ci wàllu njàpp mu ne ko asbiril wudu waaw matalal njàpp wa xallil ngay xal diggante sa baaraam yi booy jàpp wa baligh fil istinshaq te nga jéggil dayoo booy sarax ne ba mu des boo nekkee da woor ndax day bañ nga mu jàll nga def ko bu baax mu jàll daal di àgg ca mbàq ga te loolu mën na am ci wàllu koor woo gisoon nañ masala yoo yële waaw waaw ah. hein mu ngi noonee waaw <laughs> doon profité ndaw si bi mu gisee saa saa dafa laaj yaa rasuulallah ak tegginu laaj tamit ñeewle waaw eh. saa baay de doo ma tontu ma laaj la déedéet ya rasulallah ah ya ah, ah, waa sëriñ bi waaw ah, man de dama amoonum laaj waaw loolu mooy teggin même bu dee moo la mag yaa ko mag lii de dara daa am lu ko yàlla solo la lu ko yàlla ràññee wàcc seen wàcc waay umirna an nunzila an-nas manazilahum yeneen tubaab saa saa Sayyidatu Aisha nee des ñoo digal ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay kon nag nañuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay nañuy wàcc nit seen wàccuwaay bañ leen di soxore wala yi non non di jaay ne moom man waa ji damaa neexoog moom wala duggante naag moom kii naa eh, kii naag moom kii naag moom léegi yooyoo tax nangam ak nangam non déedéet déedéet. waaw loolu euh, nañ ci bàyyi xel quoi wallahu taala alam kon nañuy profité ci nga xamante ne nii mooy yu jara profité yi boroom xam-xam boo neeg moom profité la te waxoon nañ la nag ñi nga xam ne ñooy nekk ak moom ñu gisee débat yi nar a jaar feneen ñoom ñoo war a gaawu récupérer le laaj-laaj yi nga xam ne ñoo war waaw mooy laaj yu am solo yi yoo xam ne ngir rappeler la même bu dee ne ñoom xam nañ tontu bi waaye ngir ñu jàngale ndax boo laajee ba sëriñ bi jàngale yow da ngay am yoolu ki jàngale te loolu mooy xadiis yi naa Jibril ba alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ñëw laaj yonente bi alayhi ci wàllu al islam al i al al al al al laaj as-saa bi mu demee yonent saa salaam bi mu ne dem nen ngeen woo na ñu dem gisootuñu ko benn mu ne mu ne leen ndax xam ngeen ki doon laaj alhamdulilah benn bi mu daje Seydina Omar ay an am mu ne ko est ce que xam nga kooku kan la mu ne ko déedéet ya rasulallah mu ne ko hada jibril kook sayna jibril la woon jaakum da leen a dikkaloon yuallimukum doon leen jàngal diinakum seen diina est ce moo jàngale pour dafa laaj waaye laajam yooyu moo waral yeneen saa sallam jàngale leeral ay mbir kon day am yoolu ku jàngale waaw dañuy am dañuy am xel waaw nekk ak boroom xam-xam débat yi na rek kii dugg ci yooyu wala di waxtaan yoo xam ne wóorul di waxtaan ay sëriñ yoo xam ne xam nañ nettali wolof waaw waaw naan la Seydil Haaji Maalik de nangam ak nangam wala Seydi Tuubaa nangam ak nangam nangam ak nangam yoo xamante ne ni soit mu nekk ñoo xam dañuy pomper lu am ñoo wala ñoo xam dañuy wax loo xam ne yow boo ko déggee rek dag naan est loolu sëriñ bi wax na loolu parce que loolu niruma ay waxam quoi yooyu yépp amulalu la njariñ nga teg ko nële yéen kenn ci mbooloo mi daal di laaj ne waa man de comme que ak géej gi jege nii. xam naa laaj de ci côté aj gi noonu xam naa boo ñu ko mënoon a leeral daal façon aj yi ak tamit jamono ji nangam ak nangam loo ñu mën a laaye biire ci wàllu daal aadaab yi ñu war a àndal ak fi mel noonu xoolal loolu mu xamale sax naka la yoneen saa sam aje kan moo waral mu jàngale loolu lépp yow mi laaj laaj bi kon yow da ngay am yoolu xoo xam ne moo jàngale kon nag loolu yëpp daa nekk yoo xamante ni comme ndaw si lii mu def eh, loolu daa nekk lu màgg màgg màgg màgg màgg màgg waaw waaw lu màgg màgg màgg màgg waaw wallahu taala aalam waaw te dañ ci xam ne mooy ndaw si am na riwaay yoo xam ne na ne eh, ki mu ki mu àndaloon da ko supporté woon mooy supporté jigéen tamit mën naa nekk mooy ñoo waroon doon mooy yenn yi ne baayam la baayam moo ñëw doon ko gaaral yeneen saa sam ñoo bokkoon ci lu ñu war <laughs> mooy supporté jigéen bu dee ne sa soxna la wala sa koc armal la man ngay comme yoneen saa sam def nga ko def jigéen goo xam ne dagan na la voilà wala koo xam ne sa koc armal la voilà loolu man nga koo def waaw wallahu taala alam kon nag ci kaw nii hmm, euh, ci lañu euh, jeexale masaa'il yi insha allahu taala kon bii di ñëw ñu daldi euh, wa in bil habli ala ar-rahila an aqtulahu hein waaw ah, hadith Ibn Khuzayma mooy même kii bi quoi Ibn Khuzayma moo solo lool ndaw si dane yonent saa sallam ah man ragal naa bu ma ko tegee ci war waaye di ko takk ngir mu dëgër wala kii mu faat ma faat ko de <laughs> kon loolu daal dañ yem noonu insha bii di ñëw insha taala ñu daal di gis hadith Abu Razin Euh, al-Uqayli imaamu Tirmidhi gis nga bañ doon gis waxoon na bokk na ci ñi soloo xadis bi Abu Razin al-Uqayli après mu ne wasmu Abu Razin Laqit ibn Amir ibn Sabira léegi bii di ñëw nag xadisam la ñuy gis moom ndaw si ñëw niroo lañ laaj moo tax masala yu bari daanaka duñ ci taxaw parce que gis nañ ko fii insha Allah mooy ajal nit ajal keneen koo xam ne manul ndax mage wala koo xam ne euh, yaakaaruñu mu mujj mu jógaat mukk kon nag loolu la ñuy gis inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi